moom nag mu ngi tuddoon Xubayb ibn Isaafin ibn Inaba ibn Amr ibn Xadiijin ibn Aamir ibn ibn al-Xaaris ibn al-Xazraj ibn al-Aws al-Ansaari al mu ngi tuddoon Xubayb di doomi Isaaf Isaaf di doomu Inaba Inaba moomu di doomi Amr Amr di doomi Xadiij mu bokkoon ibn am Aamir ibn Jusham ibn al-Haaris ibn al-Xasraj ibn al-Aws al-Ansaari moom it ci waa Aws la bokkoon moom di Seydina Xubayb gis nañ ne imaam Ibn Isxaaq rahimahullah moom mu ne eh, Seydina Abu Bakrin radiyallahu taala anhu ci moom la wàccoon moo tax mu ne wa nazala abu bakrin siddiq radiyallahu anhu ala xubayd ibn isaaf ahadu bani alxaaris ibn alxazraj bi sunh seydna abu bakr radiyallahu anhu bi mu agsee moom ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xubaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi dal ci wax boobu ne ci kalsuum ibn alhidmi la dal moom nag mu ne seydna abu bakrin mu ngi dal ci ku ñuy wax xubayb ibn isaaf nekk kenn ci waa bani xaaris ibn al te nekk ñoom ci waa bani ci xasraj noonu kanta imaam euh, moom dane ahadu bani al xaaris ibn kanta imaam ibn hajar rahimahullah ci al isaaba moom dane ci waa aws mooy ne ci waa aws la bokk waaye ci maamam yi daa am ku ci tudd xasraj te waxoon nañ la de toute façon ay frère lañu ndax wax nañ la sànq ne la ibn moom mu ngi tudd ibn amr ibn xadiij ibn amir ibn jusham ibn al xaaris ibn al xasraj mooy doomu seen maam Aws bu mu tuddee frère am Xasraj imaam ibn Isxaaq ne ahadu banil Xaaris ibn al gisoo mooy banil Xaaris ibn al waaye ci waa Aws la bokk bis sunxi di sunxu foofale nekk ci estu jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom nag imaam ibn isxaaq naka noon muusa ibn uqba rahmatullah alayhima nee nañu moom mii di xubayb ibn isaaf bokk na ci ñi nga xam ne fekke nañu badrin di ghazwatu badrin euh, loolu la ñoom ñu moom lañu wax kanta imaam al-waaqidi moom dane moom yéex naa tuub bi nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di dem badar ci la ko dabe daldi tuub ci yoon wi ci noonu ci la fekkee badar ak li nga xamante ne mooy xeex yi nga xam ne ñoo ñëw ci ginnaaw moom nag di seydinaa Xubayb ibn Isaaf eh, bi nga xamante ne ci la agsi noonu comme li imaam al-Waaqidi wax nii imaam Ahmad ibn Hanbal dafa solo ak imaam al buxaari raximahullah ci taariixam imaam ahmad ci musnad bi imaam al buxaari ci at taariix muy at taariixul kabiir jaar ci yoonu muhammad ibn isxaaq ci la ko jële eh, mu jële ci sëtu ku ñuy wax xubayb ibn abdirahmaan mu jële ci baayam di abdirahman mu jële ci baayu abdirahman di xubayb ibn isaaf muy nettali keroog badar nan la dugge ci lislaam ak nan la bokke ci xeex boobu moom seydinaa xubayb ibn isaaf radiyallahu taala anhu wa arda mu ne ateytu rasulallah sallallahu alayhi wa wa huwa yuridu ghazwan ana wa rajulun min qawmi walam nuslim fa qulnaa inna nastaxyi an yashhada qawmunaa mashhadan laa nashhaduhu macahum qaala fa inna laa nastaciinu bilmushrikiina cala almushrikiin qaala fa aslamnaa wa shahidnaa macahu mu ne moom seydinaa xubayb ibn isaaf mu ne dama dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne taa bi ma ko dikkalee mu ngi doon bëgg benn ci benn xeex la ne woon mooy la doon waajal wa huwa ta moom yuriidu mu ngi namm ghazwan benn xare moom rekk moo ko dikkal mu ne déedéet du man rekk waaye war rajulun min qawmi ak benn góor bu bokk ci suñuy ñoon ci waa aws waa banil xaaris ibn al xazraj al awsi mu ne waaye biñ ñëwee di wax ak moom aleyhi salaatu ci xare boobu mu doon nam ma def walam muslim fekkul woon ñu nekkoon ay jullit faqul naa bi ñu ñëwee maag sama mbokk moomu ñu ñëw ne ko ay yéefér lañ woon ñu ne ko inna ñun kat nastaxyi dañoo rus an yashhada qawmuna mashhadan la nashhaduhu ma'ahum ne ñun nag rus nañu suñuy ñoñ suñuy nawle ni ñun ñu bokk benn maam bokk benn cosaan nga xam ne lu ñu mas a def ñu def mooy ñun daal rus nañu suñuy ñoñ di fekke xeex boo xam ne di mëne guerre boo xam ne ñun duñu ko fekkee ñoom te duñ ci def li nga xam ne moom lañu def ñoom bi ñu waxee loolu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne leen fa inna la nastati la nasta'inu bil mushrikiina ala al mushrikiin ne ko ñun duñu dimbalikoo duñu dimbalikoo ay bokkaalekat ci kaw di xeex ay bokkaalekat comme que yéen yéen ñaar gëmu ngeen du ngeen julli ñun duñu duñu duñu leen def duñu leen dimbalikoo ngir dal ci waa Quraysh ku faaru Quraysh yéen ñaar a xeexal fii nag préciser ban xeex la waaye day niru ne Badar la comme li nga xam ne loolu la imaam al-Waaqidi wax ne moom ne mbir mi euh, moom Badar ndax Seydina Muhammad ibn Isxaaq rahimahullah wax naa la ak Muusa ibn Uqba Seydina Muusa ibn Uqba rahmatullah dañu ne moom fekke na Badar ak xeex yi yu xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam yépp ginnaaw Badar Allahu akbar maa lahu min sharaf woo naa yéemu naa ci teraanga googu bu dee ne badar la li imaam al waxta xadiis bii nii ñu lay wax nii wax nañ la ku ko solo imaam al-Buxaari ci at-Taarixul Kabiir ak imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhima kon badar la war a doon moom lay doon ndax fekke na ko la imaam ibn Isxaaq wax ba pare mu riwaaye loo xamante ne bu wér la mu wax lii yonent bi kon alayhi salaatu ko fa inna la nasta'inu bil mushrikiin ñun duñu dimbali ko ay bokkaalekat ay yéefér ci kaw di dal ci ay yéefér qaala moom mu ne isaaf euh, di xubayb ibn euh, isaaf radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne fa aslam ñu daldi tuub ci saase wa shahid naa maa sama mbokk moom ñu daldi fekke xeex boobu xare ko ak ànd moom léegi am na benn laaj nga ne waa yow mas nañu fi gis ay yoonu yoon soriwul sax ci gàddaay gi ñu nekk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa dimbalikoo abdullah ibn urayqit ahadun ahadan min bani diil wa huwa ala diini kuffaari quraysh kama qaalat sayyidatuna aisha radiyallahu taala wa ardaaha ñu ne mais yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy gàddaay nii gidam du jullit mu sukkandikoo ci moom dimbalikoo ci moom ngir am yoon wu baax yoon wu ko ku ko gide ba madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam euh, tey fii te waxoon na ci saxiixu waxoon nga ma fi ne ma abdullah ibn abbas moo soloo jële radiyallahu anhu ci yonent bi alayhi salatu wasalaam xadis bu nekk ci saxiix imaamul buxaari ak imaamul buxaari mu ne inna allaha la yansuru hadha ad-din bir rajulil kaafir buur yàlla dina dimbali diineem jii di lislaam jaare ko ci loxo loxoy koo xam ne ab yéeféer la waa kon moo tax mu ne ñii nii ñoom dañoo ñëw ngir dimbam du dimbalikoo ci ñoom te ñoom ñoo minoritaire oon en face kuffaaru Quraysh yi lan moo tax nanguwul loolu mu ne fa inna ñun kat la nasta'inu bil mushrikina ala al mushrikin benn da ngay njëkk a gis ne lim wax dane duñu dub manikoo ay yéefér di dal ci kaw ay yéefér euh, nga ne waaye même bële naa la jox beneen laaj buy renforcer sama laaj bi ndax bële man nga ma ne kee da ko doon dimbali Abdullah ibn Urayqit mais pas dal ci ay yéeféer xeexul ak kenn gid daal la ko servir yóbbu ko jëli ko Makka yóbbu ko Madina léegi ma ne la waaw kon kaay ma renforcer la sama laaj bi ngir mu gën a leer mooy ne ci ghazwatu badrin yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi ñu ñëwee ñu campé ci teenu badar foofu jullit ñi dañu jàpp benn jaam boo xam ne ci waa Màkka la àndoon jàpp ko fekk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di naafila ñu jàpp ko di ko sonal di ko laaj naan ko ana Abu Sufyaan mu naan leen wallahi ma ra'aytu aba sufyan maa ngi waat ne gisuma abu sufyan ndax ñoom comme que dañoo génnoon ngir kar si njëgg mi te boobu caravane boobu abu sufyan ibn harb alayhi ridwanullah moo ko jiite woon taa mu bokkoon min zu'ama'i qurayshin wa kuffaruha mu bokkoon min zu'ama'i qurayshin wa kuffariha bokkoon ci kilifaay quraysh yi ak yéeféeru quraysh yi mi jóge woon sham fële sa Syrie yoroon seen sa seen marchandise ñu jàpp ko di ko torturer naan ko ana Abu Sufyan ñoom dañu foog ne jaam bi da leen di bañ a wax moom ci caravane bi la àndoon daa da leen bañ a wax dëgg yi mu ne leen gisuma Abu Sufyan waaye Abu Jahlin laa gis te Abu Jahlin moom mooy bu dee Abu Jahlin la xeex lañ dikk si mais comme que bari ci ñoom bi ñuy génn liñ moo ñoom ñépp njëgg mi lañ foogoon mooy nag buur yàlla def na xeex la wa wa wa mooy bim naan eh, bi nga xamante ne nii ci suuratul lanfaal ngeen bëgg anna ghayra zaati shawkati takunu lakum ngeen bëggoon bi nga xam ne moom amul mettit amul dara lu la fay mettit muy ñëw jël njëgg demaat waaye yàlla xamoon ne law tawaadtum laxtalaftum fil mi'aad walakin li yaqdiya allahu amran kaana maf'uula Allahu akbar buur yàlla ne xamoon naa ne law tawaadtum yéen jullit ñi ak kuffaaru quraysin yi bu ngeen joxante woon rendez-vous laxtalaftum fil mi'aad koronte kon di ngeen juuyoo ci rendez-vous ba ngeen joxe ba xeex mën naa bañ am ndax Abu Sufyaan joxe woon na fi ghazwatu sawiq ne woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam bañ gañee Uhud ne ko jox nañ la rendez-vous at nii di ñëw ci même période bi ñu dajee Badar fa ngeen gañe woon suñu kii ñu jël revanche tey foofu laa la jox rendez-vous yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem Abu Sufyaan génnoon nañ ba ci biti Makka ghazwatu sawiq ñu lekk seeni yàpp naan seeni soow dëpp ne jaru moo tax suñu borom ne la bu ngeen joxante woon rendez-vous laxtalaftum fil mi'ad walakin waaye li am mooy li yaqdiya allahu amran kaana maf'ula muy dogalub yàlla boo xam ne yàlla dogaloon na ko ca azal ne dina am këne laale moom dina am tey diggante kuffaar yi ak jullit ñi te kuffaar yi des nañu nërmel naq seen bakkan ci ban bi tey léegi moo tax ñoom ñu jàpp waa ji ba léegi maa ngi ci laaj bi ngir mu leer euh, torturer ko duma ko lépp yonent bi alei mu ngi julli ci wet gi euh, waa ji saa bu ñu ko dóoree ah comme que dóor yi nag bi mettee ah mu wax liñ bëgg ne leen Abu Sufyaan waaw Abu Sufyaan kon mu nga fële bu ñu ko bàyyee bàyyi dóor yi mu ne leen wallaahi gisuma Abu Sufyaan Abu Jahlin la àndal ak ñoo Quraysh ak ay ay armes yonent bi alayhi salaatu salaam sëlmal ci julli ji ne leen waaye yéen ne bàyyi leen ko yéen kii bu leen waxee dëgg ngeen dóor ko bu leen waxee loo xam ne du dëgg te mooy li leen neex li ngeen bëgg a dégg ngeen bàyyi ko wax na dëgg ne ko ne ko kaay laaj ko ñoom ñaata lañ. mu ne ko xamul waaye mu laaj ko ñaata gëléem la ñuy rey par bés bi mu ko waxee yonent mi alayhi salaatu wasalaam wax gaa yi ñaata lañu allahu akbar léegi mooy passage bii nii ma ne waa ji noonu ñu jàpp doon ko torturer yéeféer la du ma ne waaw waaye yonent mi salaatu wasalaam woo na ko laaj ko pour xam gaa yi ñaata lañ ngir ñu xam naka lañuy ñuy préparer woo ñun loolu du façon ndimbal ne waaw waaw façon ndimbal la moom mooy information te lool moo gën a précieux bokk na ci li gën a précieux ci guerre ndax boo xamul sab noonu armement ak ni mu toll en ak yooyu mooy ne yow boo mooywul dees na la bett te dees na la duma nga ne waaw waaw kon kay dimbalikoo ne ci lool ñu la waaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy ne lislaam yii nii par cas la woon xoolal jamono jii nii jamono jii mooy ne ñii la ñii nii bu ñu xeexoon mooy Xubayb ibn Isaaf ak waayam ji mooy ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam utiliser ban façon utilisation lañ ko utiliser moom mu joxe information point barre mais pas mu jël arme di xeexal lislaam ndax lislaam ki koy xeexal dafa war a nekk jullit waaye nag soxla nañu bu dee am na keneen ku dul jullit kuy jàppale seen cause ñu jël voilà ndax fitratallahi allati fatara naasu naasa ku gis lu baax war koo xam ne mooy ne ndax ñële xoola Abdullah ibn Urayqib waajiñ la wax sànq noonu la yonent bi alayhi salaatu wasallam ku nekk daa am ci objectif bu mu ko yóbbu mais pas ngir moom mu impliqué bakkanam ba ciy dee moo tax mu ne ko fii ñoom ñii nag comme ci guerre lañ bëggoon a def mu ne ñoom ñun duñu dimbali koo yéeféer ci kaw ay yéeféer nee na kon ñu daal di tuub wa shahidna maa ñu daldi di bokk ak moom ànd ak moom fekkeek moom guerre boobu eh, moom seydina xubayb radiallahu taala anhu wa arda bésu badar ci xeex boobu noonu kon gis gën ne dafa tuub rekk dugg ci eh, imaam ibn isxaaq mu ne xaddatani xubayb ibn abdirahman mu ne xubayb di doomi abdirahman moo ko nettali mooy abdirahman bii nii doomu xubayb la comme ni ñu ko waxoon sànk mooy xubayb dafa am sëtam bu tudd xubayb xubayb boobu am doom ju tudd abdirahman non xubayb boobu baayam di abdurrahman baayam boobu la abdurrahman bi ñuy euh, euh, xubayb bii ñuy wax di xubayb ibn isaaf mi nga xam ne ci moom la seydna abu bakrin daloon ci benn wax benn wax moom dafa am doom ju tudd abdurrahman abdurrahman am doom ju tudd xubayb xubayb boobu di sët bi moo nettali imaam ibn isaaq mu ne moo ma nettali kënee euh, baayam maamam di xubay xubayb duriba di yow ma badr mu ne xubayb bésu badar dañ koo duur ab jaasi ba loxo bi loxo bi loxo bi la la la gaay dagg mu ne fa maala shiquhu fa tafala alayhi nabi wa walla wala ama mu ne bi mu ko daggee gaa dañ koo dagg mooy am luñ ci dagg pas complètement nee na yonent bi aleyhi salaatu daldi ciy tifli ci loxo bi foofu delloowaat loxo bi palaasam wa raddahu wala ama daldi koy réparer allahu akbar loxo ba des cocc dara dalatu ko ah, moom nag xubay bu dafa mujj kooku noonu daldi ko woon dóor noonu ah, moom xubay bokkoon ci mushrikuuna yi imaam al-Waaqidi moom dane Umayya ibn Xalaf moo ko dóor jaasi moom Seydina Xubayb radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xamante ne noonu la ko imaam Ahmad ibn Hanbal solo mu ne waa ji nga xam ne benn ci mushrikuuna yi moo ma dóor jaasi ci mbagg la ma ko dóor mu ne fa qataltuhu ma di koy rey mooy waa ji mu ko dóoree da ko rey moom da ko mujj rey nee na ginnaaw gi summa tazawwajtum nata ginnaaw gi moom mushrik boobu ma dóoroon jaasi ci mbagg te ma mujj ko rey mu mujj takk soxna doomam doomu waa jooju mu daldi koy takk moom seydina xubayb radiyallahu taala anhu wa arda kon fekke na badar fekke na tamit yeneen guerre yi nga xamante ne muy xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fee ñëw na ba ci jamonoy seydina Umar ibn al comme ni nga xam ne noonu la imaam ibn Isaaq euh, jële ci Makxuul mu jële ci Sa'id ibn al-Musayyib euh, rahmatullahi ala al mu ne seydina Umar ibn al-Khattab ba'atha Xubayb Isaafin ahada bani al-Haaris ibn al-Xazraj ala Seydina Omar bokkoon na ci moo ko mas na ko jox mission bi mu nekkee xalifa radiyallahu taala anhu kon gis nañ ne fekk na xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam yépp dund na ba ci jamonoy Seydina Omar bokkoon na ci ñi ko doon liggéeyal kon radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwaa